baada audu billahi min alsheytaani alrajim haulai qawmun attaxaduu min dunihi aaliha lawlaa ya'tuuna calayhim bisultaanin bayyinin faman adlamu mimman iftaraa cala allahi kadiba suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ba léegi ci suuratul kahfi bi nga xamante ne mooy fukk bi ak juróom mu ne haawulaay a kon gisoon nañ ci jataay bi ñu weesu bi nga xamante ne nii ndaw yoo yëlee muy jeunes yoo yële ci lañu wax ak buur ba daal di koy leeral ke ne ñun moom boroom bi ñuy jaamu mooy boroom asamaan ak suuf te nag duñu ko duñu wéetal keneen de duñu jaamu keneen wëllif ko ndax bu boobaakat wax nañ loo xamante ne mooy ak ndëngate la te weesu nañ fi nga xam ne mooy dëxal yi borom bi tabaaraka a ta'aala teg ñu koy wéetal te bañ koo bokkaale léegi nag ñoom nag ñu waxante seen biir ñoom ndaw yooyule mu ne haawulaay gis nga gaayee ne di buur béeg waa réew mii xawmu naa ñooy suñuy ñoñ de ittaxadu ñoom alihatan ay yeneeni yàlla ñoom daal seeni xërëm lañ ut wëlliif borom bi bàyyi ko fee leen jaamu nag lawlaa yatuuna alayhim bi sultaanin bayin mu ana moo leen tere woon ñu indi ci përëw boo xamante ne nii lay woo xam newu leer la luy wane ne ñoom daal dañoo war a mooy boroom bi tabaaraka wa taala ci di ko wutal ay ndend ak ñu koy bokkaaleel waaye xam nga loolu mënuñu koo am faman azlamu kenn nag dàqula bokkaale de mim man ci waa ji nga xamante ni iftara ala allahi kadiba moom mooy duural borom bi tabaraka wa ay nar ya nga xam ne ca la ne mooy boroom bi nga xam ne moo leen bind moom dong bu ñëwee ba war koo jaamu moom fokk ñu boole kook leneen kooku kenn dàq koo tooñ anakan moo ko dàq tooñ te kenn dàq koo bokkaale kon nag mbir yaa ngi noonu le lii nag mooy nag borom bi tabaraka wa taala ci saar bii nag dafay leeral ay mbir yoo xam ne mooy fitna yi nga xamante ne yi gën màgg yi nga xam ne moom la doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam di jànkoonteel ci àddina bi ak nan nga ciy génnee gis nga fii tàmbali na di ñu wax fii fitnaay nguur koo xam ne dafa yor mbuur nguur borom bi teg ci moom loxo muy buur bi nga xam ne moom moo leen woo woowoon ne leen génn leen ci mooy dugg leen te ngeen nekk ci li nga xam ne moom ngeen fi fekk muy xërëm yi ñuy jaamu nga xam ne di ci utiliser loolu di nguuram googu ngir noggatu nit ñi di leen teg ci li nga xam ne mooy yàlla la loolu mooy loolu lu yomb la koo xamante ne nii nguur ga mu nekk ci loxo borom bi tabaaraka wa taala gindiwu ko looloo koy dal de waaye it beneen mbir am na mooy ni nit ki man la toog rek naan walla gis nga tamit yëpp mooy jeunes yi nii nga xam ne ay ndaw lañu tooguñ rek ne ñun bon woo nañ ñu mënuñu dara loolu lañ fekkoon baay ak maam kilifa yi loolu la ñuy def waa nguur géeg ñépp ak ñu yor kii yépp daal lii lañuy jaamu kon nag ñun amuñu choix nañ def li ñuy def déedéet am nañ choix kay bañ am choix xanaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi gën ci mbindeef yi suñu boroom waxul woon alam takun mooy ña nga xam ne mooy dafa gàddaay non bàyyi Makka dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te borom boo xoon ne nit ñi bu ñëwee di laye mooy fañ ne woon manuñu la woon a jaamu ndax loolu moo fa amoon suñu boroom ne ndax sama suuf si alam takun ardullahi waasi'a fatuhaajiru fiihaa ndax sama suuf si yaatuwul woon ngeen gàddaay fépp foo xam ne nit ke bu fa nee manu faa jaamu borom bi tabaaraka wa taala kooku moom day ku mu jóge fa dem feneen voilà léegi nag di lay mooy amuñu choix ndax loolu lu metti la jamono yooya moo ginoon a metti fuuf bàyyi woon sam réew sa dëkk dem feneen ndax boobu moom moo ginoon a tar te nit ñi dañ ko doon def xanaa loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ak saxaabaam yi kon nag fitna yooyu bu ñëwee yow doone ndaw laa rek naa def li ñépp yi def li ma ñépp yi def di fekk lii def déedéet da ngay def ni ñii moo tax ba ñu kiiwee lan lañ def loolu nag la borom bi tabaaraka wa taala doon ñu nettali fii ne dañoo dem ca xuntu ba voilà loolu la kon kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala dina indiwaat yeneen i fitna yoo xamante ne nii dina ñëw ci beneen buur boo xam ne moom kooku moom daf koo jaarale ci yoon ak ki nga xam ne fitnaay ndaw kon mu ngi nii di ko leeral fii nga xam ne laa jaamu yàlla walla te danga cee war a ne mu jaral la lu ne walla bu jaree nga bàyyi li nga xam ne moo la gënoon a màgg ci sa mbir àddina ngir sa diine jak sa lislaam jak daw la nga koy bàyyi ngir loolu le kon wa id i'tazaltumuhum ñoom ñuy waxante seen biir ndaw yoo yële mu ne wa id i'tazaltumuhum te gis nga suñu ñoñ yi nga xam ne dañuy wutal borom bi tabaaraka wa ta'aala nend wa id i'tazaltumuhum bu ngeen leen beroode wa maa ya'buduuna illa allah ak li nga xam ne moom la ñuy jaabu muy seen xërëm yi walif borom bi tabaaraka wa ta'aala illa allah ba mu des ñun nag borom bi moom bokku moom moom ñu daw dem ci moom moom kose moom la jaamu de am ci borom xam-xam rahmatullahi alayhim ñu ne comme que dañ doon jaamu yàlla di ko bokkaaleeg leneen ñu ne ñoom leneen képp la ñuy la ñuy la ñuy ber baal di koy parke fële daal di leen beru wamaa ya'buduuna ba mu des nag borom bi nga xam ne moom ngeen di bokkaaleel moom kese la ñuy jaamu seen xërëm yi duñ ko jaamu de am ñu ne déedéet mooy li ngeen di jaamu yépp illallah ba mu des ñun nag yàlla kese ci moom la ñuy dem de fa woo ilal kahf kon nag bu ngeen leen bàyyee parke leen beru leen ak la ñuy jaamu ñoom waa dëkk bi mooy des fii nekk ak ñoom ba pare du ngeen def ni ñoom loolu day jafe ndax buur bi dinañu dinañu bëgg mooy du am kon nag ni ñuy def raw nañu rawale suñu diine ana lu ñuy def ne fa woo ilal ka na ngeen dem ci xuntumee jàppe fa ma waa mooy foo xam ne dëkkuwaay fa ngeen di newandi ba kera borom bi tabaraka wa taala di yëkkati lii nga xam ne mooy fitne gii leen dalde ci seen diine kon fa woo gaaw ngeen dem ilal ka fi ca xuntuma yanshur lakum rabbukum min rahmati bu ngeen ko defee nag borom bi nga xamante ne nii moom mooy seen borom de dina leen wasaareel daldi leen tàllalal yaata yaatal leen min rahmatihi ci yërmandeem gi yaatu gi te dina leen jox wërsëg boo xam ne fa ngeen fay newee ak wërsëgu biir ak yu biti nag wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa te dina leen yéwénal ci seen mbir mii tax ngeen génn muy seen diine jii ngeen gëm mirfaqa dina leen ci wutal ak jàppandal ba li nga xamante ne nii moom la boor bii di nar ci yéen ngir daal di leen faat bu ngeen gëmul li nga xam ne moom lañ gëm borom bi dina leen indil ak jàppandal ak yomb yomb mu ne nag nan laa ko defee li nga xam ne ba ñu fa duggee noonu nële watara shamsa di nga gis yow cay boo gisoon mooy boo demoon ba fekkoon leen jamono yow jëlal yi xew noon nga gis da shamsa jant bi ida talaat bu fenkee tazaawa tazaawaru an kahfihim dhaatal yamin nga muy romb la nga xamante ne nii mooy seen kahfu boobale fa nga xam ne fa lañ ca newoon dhaatal yamin ca côté ndejoor ga wa ida gharabat waaye nag bu daal di nekkee moom jant bi bu daal di penk mooy mooy bu bu bu bu bu sowee buy soo nag taqriduhum da leen di jéggi waaw du leen laal zaata shimaali ci seen côté ñu ne càmmoñ de wahum ñoom fekk ñoom ñoom ndaw yoo yële fii fajwatin minu ñu ngi ci bërëb boo xam ne bu yaatu la ci biir xuntu mi de zaalika suñu borom ne loolee min ayaatillaahi bokk na ci mandarga yi wone kattanu sañ-sañu man manu borom bi tabaaraka wa taala man yahdillahu képp koo xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala gindi de fa huwal muhtadi kooku mooy ki gindeeku wa man yudlil waaye képp mu seetaan nga sànku de falan tajida lahu waliyan murshida doo ko trouver mukk doo ko fekkel koo xam ne moom mooy méngoo ay wiram nekk koo xam ne parandoowam la murshida koo xam ne moo koy gindi mukk mukk mu ne wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud mu ne cëy lim doon wax naan boo gisoon jant bi fekkoon leen ba lii di xew mooy wa tahsabuhum cëy boo leen fekkoon jamono joo ba yëddu ba xool leen tahsabuhum bu boobaa di li nga leen yaakaar ne ay qaada kenn ñii di ñii nii ma seen ne ci biir gorot bi de ci biir kuntum yi ñoom ñii dañoo nekk ñoo xamante ne ñii ci caverne bi ñoom ay xaadan ñu yeewu lañ de wuhum te seen xaqiiqa dëgg-dëgg ruquudun ñu nga ci nelaw yu manu xóot manuqallibuhum suñu boroom nee na ma leen di jàbbal jàllar bi nag zaatal yamini ci wàllu wi nga xam ne seen wàllu ndejoor wa zaata shimal ak li nga xam ne mooy seen wàllu càmmoñ de wakkal buhum te jamono jooju seen xaj ba nga xam ne moom la daloon baasitun yi bil wasid mu ngi tàllal li nga xam ne mooy tànk ya nag daal di ca buntu ba al mooy ca bunt ba noonu xaj yi tooge rek noo mooy bu toogee teg tànk yi daal di koy tàllal noonu li la tooge woon lawit talaata mu ne nag cëy boo yëddu woon ba xool leen alayhim ca ñoom yërndu leen la wallayta minhum firaara wat naa ne man borom bi tabaaraka wa taala di nga dëpp daal di wane ginnaaw daal di daw ndax seen xaal na mu yéemee woon wala te di nga fees dell ak tiitaange ndax nang leen di gise nañ mel nag naan mu waay lii mooy lan waay wa kadhalika suñu borom ne nekk noonee nag ba'athnaahum ci laa leen yeewe ca seen nelaw yu xóot yoo yelee li na baynahum ngir ñu laajante seen biir nag ku nekk laaj sa moroom ana ñaata fan lañ fi def ak moo ñun moom suñu nelaw yeek ak gaawaay bi ñu fu duggee ak ni ñu nelaw sax yëguñu ko ba ni ñuy yeewoo nii qaala ci la waxe qaa'ilun minhum labistum ngeen féet ngeen ngeen sax fii waaye ana ñaar seen séjour bi ci biir xund mi moom ci biir caverne bi ñaata fan lañ ñaata bés lañ fi def wala ñaata heure xaalu ñu tontu ci ñoom ñu ne labis naa ñun de ñun defuñu fi ñun fi sax yow man benn bés aw banda yow wala loo xam ne sax matul bés ah, ndax ñun bi ñu fi duggee ak bi ñu yeewoo nii daanaka benn la xaalu après nag ñu mujj ne na ñu delloo sax xam-xam ci boroom bi xaalu ñu ne rabbukum he su yéen daal seen borom alamu ñeneen ñi wax ñeneen ñi ne seen boroom sax dëgg-dëgg alamu mooy ki xam dëgg-dëgg bi ma labistum ci ñaata ñi ñaata daal waxtu wala ñaata ñaata fan ngeen fi sax fii de fa nag comme que boo nelawee ba yeewu mooy kër sa biir bi boo mooy wul la nga lekkoon day day day day day day day rees nga daal li yëg li nga xam ne moo yëg xiif looloo tax nag ñu ne nag fa fabaasu yebal leen yónni leen ahadakum kenn ci yéen bi koom ci seen xaalis bii nga xam ne moom ngeen yor de haadi bi ilal madinati na dem ca ville ba mooy ca réew ma ca dëkku ba nga xam ne fa lañ dëkkoon te jóge fa ndaw ñëw ci àll bi nii fii nii ci xuntu mi ngir rawale suñu diine na dem foofule ndax foofu rek lañ mën a jënd lu ñu lekk de fal yanzur waa ji ñuy yebal nag ngir mu dem utaluñu lu ñuy lekk fa yanzur na xool de ayyuha ana kan ca jaaykat ya azka moo gën moo gën jàllale taaman ñam kon nag falyatikum bihi bu demee daal xool ka nga xam ne moo fay jaay lu dagan buñ fi nekk rek naan amuñu choix quoi ma ne non viande yi daal moom boo koy lekk neel bismillah même bu dee ña ko doon rendi rendi wuñ ko ci turu euh, l'islam loolu garaawul dañ naan bañ a garaaw del wax loo xam boo xamul nga noppi mooy kan moo la wax loolu mooy xaraam xaraam yi nga xam ne kenn tudd ci turu yàlla loolu di loolu fekk yaa ngi am pomme bi a